léegi nag euh, ñu ñëw li nga xamante ne nii mooy euh, ñeneen ñi ñi nga xam ne dañ ne farata la muy Shafi'i yi ak euh, Hanabila yi nga xam ne moo li gën a siiw ci ñoom kuene ñoom dañ ne farata la ci ñëpp après ni ñëw ci ñi teqantal al imam Ibn Qudama mi nga xam ne ci Hanbali yi moo doon kilifaay Hanbali yi jamonoom waa après moom dafa jàpp ne non non loolu moom li mu gën a dëgëral mooy lee voilà moom li mu gën a mooy lee léegi nag euh, mu des waa léegi yéen léegi ana yéen seeni dalil yéen ñu ne farata la ñoom ñu ne ñun premièrement euh, suñuy dalil mooy li nga xamante ne nii moom la suñu boroom wax euh, ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante nii te mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu ta'ala an eh, anhuma wa ardaahuma moom moo ñu ko xamal mooy bim naan wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna gisoon nañ ko ci bi ñuy taxrij ñu ne loolee bi nga xamante ne nii moom la seydina ibrahim alayhi salatu wassalam bi ko boroomam daldi nattoo ci ay kàddu yoo xamante ne mu matal leen léegi nag ñoom ñu ne voilà te sax na que ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom lañu borom bi royloo ta moom bi muy xarafal na te bi muy xarafal quatre vingt ans quatre vingt ans la amoon waaw quatre-vingts ans la amoon xanaa loolu metti la gu metti boo xamante ne nii mu def ko ñu ne leen waa léegi après <laughs> waaye yéen lii ngeen fi wax nii yépp c'est bon waa léegi ñun ñun ba léegi lii lépp yéen a ñuy wax koo xamante ne nii yonentu bi yàlla la dëgg la waaye lan moo ñu laaleeg sariyaam <laughs> waaw lan moo ñu laaleeg sariyaam moom ak lan doon doxale ñu ne li xam nga lu tax parce que yonent way saar saam borom bi dana ko summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin suratu nahl waaw aya 83 suñu borom ne summa ginnaaw bi awhayna ilayka waaw ginnaaw bi ñu wax yo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anit tabi'a ke nga topp millata ibrahima yoonu seydina ibrahim alayhi salatu wassalam hanifan mi nga xam ne daa yëngoon lépp ba lépp jublu jëm ci boroomam wa ma kaanata masula bokk minal mushrikiina ci ñuy bokkaale ak wax ji borom bi ne millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min nañu ju yoonu l'islam gi mooy seen yoonu baay ibrahim alayhi salatu moo leen tudde woon te baay mooy tudde doom moo tax moo leen tudde woon muslim ay muslimun les musulmans Seydina ibrahim moo leen ko tudde mooy seen baay kon nag ñu ne loolu la léegi nag le fait moom dafa ba muy xarafal te loolu mu ngi ci saxiix ah, saxiixay ni hadith sayna Abu Hurayra quatre-vingts ans la amoon ah bil qudum léegi nag ñenn ñi ne loolu day mooy fas la benn simmiñ la la la kii woon benn ash la la la boppam am ñu ne déedéet loolu mooy lan foofu ab bërëb la ngeen naa lan ab bërëb moo tudd noonu foofee ah léegi nag ñu ne te ñu ne boo boolee li nga doon wax sànq ne Sayyidina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma nee na kàddu yooyee borom bi daal di woon nattoo Sayyidina Ibrahim mu matal leen loolu waxoon na mooy xisaalul fitra yi te bokk na ci mooy alxitaanu mooy mooy mooy mooy xarafal te nag natt yooyee du nekk ci lu dul loo xamante ne li ëpp du nekk lu dul loo xam ne farata la waaw ñu ne kon nag affaire baa ngoogu waaw kon nag te comme que moom da koo defoon te loolu metti loolee kon loolu mooy wane ne euh, euh, euh, yiin loolu dañ koo war a roy ci loolu ba am luy ñëw du ñu wan ah, lii ndax shar'u man qablana shar'un lana waaw sharia ñi ñu jiitu suñu sharia la bu sar ñu sharia ñëwee dëppook moom te neen saa saa ma ngi ñii daal di ñuy ah, xamal ne ah, al fitratu xam aw xamsun min al fitrati daal di ci jëkk a tudd al xitaamu muy xarafal ne eh, juróom yi ci fitra lañ bokk wala juróom ñooy fitra kon nag ñu ne noonee waaw waaw moo tax al imaam al Maawardi nag ash-Shafi'i rahimahullah taalibe euh, al imam al al Isfirayini rahmatullah alayhima mu ne <laughs> waaye xam ngeen ne Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam ah deful loolu lu loo xam ne lu ko boroom bi daal di digal la comme niñ ko xamee léegi nag euh, bi loolu amee mbir yi nga xam ne euh, ba ba mu def ko loolu ci wax yu la jóge te loolu rot na que ne moom ba mu ko defee mbir mi metti woon na lool mu laaj boroomam mu daal di koy ba bo euh, metti gi ko dal euh, mu daal di koy euh, wax ni muy def léegi nag ñoom ci gàttal ñu ne loolu seen dalil la bu rëy que ne kon topp ko ñun suñu topp ko daa nekk loo xam ne farata la farata la ci li digalu alquran ne kon yonent bay saa saa mi ne su maw xëy naa ilay kay ñu wax yu ci yow anit tabi nga topp xeetam ci la millata yoonu Seydina Ibrahima tam millaam mooy lii ba yonent saa salaam nee na sax yonent yàlla saa salaam noonu lañ naka jekk noonu leen yàlla masoon a bindee mooy alxitaanu bokk na ci li nga xam ne mooy seen mbir la woon muy xarafal. nag ginnaaw bi nga xamante ne nii lii lañ wax ah, ñu daal di beneen dalil ñoom bokk na ci li nga xam ne moom la imaam Ahmad ak al imaam Abu Dawud daal di solo luy wane ne. Euh, lii nii farata la kënee dafa am benn saxaaba yi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii dafa bi mu tuubsee dafa tuub muy ki nga xamante ne mooy Kulayb al bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne yonent salaatu salaam tuub naa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam man de tuub naa yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko alqi anka shi'aar al kufri waxtatin mu ne ko sànnijil mu ne ko dindil mooy dindil la ko bëgg a wax shi'a shi'aar al kufri mooy symbole wala beneen bi sha'ra mooy karaw gi nga xam ne ba nga mooy ba nga nekkee kiifir nga ko amoon waxtatin après nga daldi dem nga daldi xarafal ñu ne nag voilà lii nii suñu dalil la ñu ne am ngeen beneen ñu ne waaw ñu ne parce que lii wane ne faratal léegi ci wàllu côté cim xel boo seetloo ak ku bàyyi xel mooy que ne xam nga ne moos xarafal loolu lu metti la mooy ab mettit ngay teg nit ki parce que euh, mooy la ngay dagg ci moom day metti waaw loolu ngay dagg ci moom mettit la woo xam ne booy dugal ci yaramu nit ki te loolu nag manu la nekk lu dul farata quoi yaakaar nga ne loo xam ne du farata borom bi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne dañ koy appréhension yu metti balañ koo def way di tiit surtout bu ñu nekkee mag parce que boo nee xale yenn yi mën nga koo bañ a xel mën nga tiit sax mais après après yow buñ la koy nettali tam sax ñu la koy nettali nga fàtte lu affaire boobu waaw mais loolee mooy dugal ci doomu aadama teg ko ab mettit goo xam ne loolu du faratal day xam ngeen ne loolu farata la ñu ne tam beneen affaire mooy ki nga xam ne mooy xarafalaate day wuññi cëru mooy awraay nit ki waaw bu dee médecin la wala kuy koo xam ne day xarafalaate xarafalkat bi mais nu muy def day wuññi li nga xam ne awraay nit ki li gën a ci awraam loolu lay lool lool lool loolu lay waaw mais loolu nag wuññi awra loolu manu la nekk lu dul loo xamante ne daa fekk ne farata la waaw waaw loolu moom farata la te ñépp xam nañ ne mooy di xool awraay jàmbur boo xam ne daganu la loolu dafa xaram léegi nag le fait que ñu permettre kon nit ki mu mën a def loolu loolu kon duñu ko permettre di teggi xaram loolu lu dul loo xamante ne daa nekk farataa tax xanaa yéen ngi dégg nag waaw kon nag te loolu ah daa bokk ci yi nga xamante ne mooy di feeñal ay awra yu garaw waaw <laughs> la Iblis waxoon ah <laughs> ah moom de toute façon dina le fexe daal euh, euh, pousse ah li nga xam ne mooy nit ñi ci li leen yàlla digal ñu man cee nekk daal loolu mooy projet Iblis loolu kon di feeñal ay awra. wala di wan ay awra sa awra keneen koo xam ne waru ci am accès mais loolu noonu lu xaram la kon nag bu ñu ko permettre fii day wane ne loolu farata la ñu ne beneen affaire mooy buy wane ne farata la day luy wane ne farata la mooy façon soppi mbindum yàlla la parce que borom bi bi muy bind waa ji bu ñëpp juddu noonu ah am na ñoo xam ne dañuy juddu ñu am ñu xarafal leen loolu borom xam-xam yi dañ koy wax te loolu par expérience dañ koy gis ñoo xam ne moom dañu juddu ñëwaale xarafal. léegi mais ñu ëpp meluñu noonu ñi ëpp buñ ñëwee mooy la ñuy dagg buñ leen di xarafal day ànd ak ñoom léegi loolu noonu yàlla noonu la bindee nit ki buñ ñëwee nag daal di koy soppi ba dagg ko loolu xeetu ah eh, soppi mbindum yàlla la waaw taw iblis waxoon na la wala amurannahum fala yubattikunna azana al an'am wala amurannahum fala yughayyirunna xalqa Allah waaw Iblis ne woon na waat naa ci yàlla ne gis nga sa jaam yi nga xam ne Adama mii alayhi tax nga génne ma fii dinaa ko digal moom ak mbokkam muy euh, euh, euh, muy moom dina leen digal fala yubattikunna aadaanal an'am dinaa digal nit ñi de gis nga sëtam yi moom moom mënalu ma ko dara ndax protéger ko ko ci man après waaye dinaa fexe ñuy njoof nopp yi nga xam ne mooy nopp jur ji wala amurannahum wat naa ne man iblis naa leen digal fala na wat naa ne dinaa leen pousser ba ñu soppi xalqallah mbindum yàlla te nag dagg goog ñuy dagg ci cëru nit ki loolu noon façon euh, soppi mbindum yàlla la te kon nag loolu du nekk bu ko bu ñu ko permettre du nekk lu loo xamante ne ñu ne nag may leen ñu benn boo xamante ne nii moom lañ ci yokk après ñu bàyyi euh, euh, suñu mbokk mi al imaam ibnu Qudaama ak ñi ànd ak ñun ci Shaafi'i yi ñi ànd ak moom ñoom ñu wax ñoom fan lañ teg seeni wax léegi euh, ñu ne benn beneen bi mooy ne loolu ñuy dagg ci cëru ku góor ki bu ko buñ ko daggul foofu day nekk foo xamante ne nii sobe yi dañ fay nekk waaw sobe yi lañ fay nekk waaw bërëb la boo xamante ne nii sobe yi dañ fay nekk waaw buñ ko bàyyee noonu mooy nit ki dina taxaw di julli ànd ak sobe te boobaa moo ko tey julleem bu baax ñu ne fàtte nañ benn mooy li boroom xam-xam yi dëppoo ko ne réew boo xamante ne nii gox boo xamante ne nii dañu ne fii moom goxub jullit gox boo xam ne dañ ne fii par exemple ici euh, à Diourbel wala ici à Thiès wala ici à fi nga xam ne mooy Tambacounda wala ici à Dakar on est des jullit mais kenn doon fi xarafal kenn circoncision amatul boroom xam-xam yi ne loolu mu ne loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne loolu bu dee réewum jullit la njiitu jullit ñi daa war a takk xare dem xare ñool parce que fépp mboolu jullit ñi la la la la teg waa léegi kon loolu dina nekk loo xam ne du farata kon nag euh, lii lépp bu ngeen ko déggee euh, ngeen may ñu euh, ñu déglu nag suñu mbokk mi al imaam ibn Qudaama rahimahullahu taala kanta al imaam ibn Qudaama rahimahullah mi mi def teqantal moom ci Hanbali la mais àndul parce que moom euh, li gën a siiw ci mazhabam mooy ñi ñi génn léegi ñoo ñu pare léegi seeni dal yi <laughs> Shafi'i yi lépp ci Shafi'i yi ak Hanbali yi waaw même bu dee Imam Ahmad jële nañ ci moom comme waxu ñoom euh, Malik Hanafiya yeeg Maliki yi rahmatullah danoo waay lool sunna la ci ñëpp waaw non sunna la loolu bàyyi leen loolu sunna la quoi waaw ñenn ñi sax ci Maliki ne loolu dañ koo sopp sax ci jigéen ñi kese voilà dañ koo sopp ci jigéen ñi sunna la ci ñëpp rawatina dañ koo sopp bu dee jigéen dañ koo sopp mais sunna la loolu loolu dara loolu du farata waay eh, léegi nag mu des léegi al imaam Ibnu Qudaama rahmatullah alayhi léegi moom fan la teg li nga xamante ne nii lii moom fi mu ko teg eh, mooy xadis biñ ñu la doon wax sànq xadis Seydina Shaddaad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu Euh, bi nga xamante ni nii day wone ne le fait que yonent bi alei ne al al al kii yee nu tudd alxitaanu sunnatun lin nisa makramatun lir rijal non sunnatun lin rijal lir rijal makramatun lin nisa loolu noonu sunna boobu tekkiwul fenn que ne mooy bi bi jàkkaarloog farata déedéet mooy mooy tëraliinu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ngir góor ñi bu dee jigéen ñi nag lool lu ñu lu ñu kii rek la lool lool ci ñoom la makrama lu teraanga loolu moom mooy mooy taxaw paasu sunna mais pas sunna bii nii sunnatun li rijaal yi ah loolu farata la waaw non loolu moom farata la waaw loolu la léegi euh, euh, euh, sauf que affaire bi comme l'imam al-Hafiz wax ne mais lii nii moom mu wax ñeneen ñi dañ na ko waaye lii amul ab layan parce boo ne lii nii day wane ne mooy mooy teqantal boobu ah dëgg la jigéen ñi ak góor ñi shaqa'iqu fi rijal ñoom ñoo bokk ay ay sœur lañ ci ay frère ak sœur lañ ci wàllu ci ci fil hukm ci wàllu àtte waaye euh, lii nii teqantal bi yonent bay saa saam def loolu nan nga mën a waxe sunnatun lin nisa nan nga mën a ne loolu farata la sunnatun lin rijal farata la dëgg la sunna man na tekki loo xam ne du tout le temps day tekki loo xam ne koo ko defee euh, am tuyaabu boo ko bàyyee dara newu ci waaye loolu est-ce que lii foofu la loolu loolu lay wax nii ñu ne sax ñun loolu lépp sax daa sori ñun nekkuñu fi sax di sonal suñu bopp ci yenn yi xam nga lan la xadis bii nii daa wiru voilà <laughs> waaw non xadis bii di teqantal lii loolu xadis sayna Shaddad ibn Aws bii wiru waaw moo tax al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne ñoom ñu ne lii daa nekkul sax li nga xam ne dalil amu fi waaw ala anna al hadith la yathbut voilà waaw loolu moom waaw hadith bi ci kaw yi hadith bi sax daa wérul li annahu ndax hadith bi min riwayati hajjaj ibn arta ci riwaaya hajjaj ibn arta rahimahullah wala yuhtaju bi kenn du lay ci moom mu ne hadith bi akhrajahu ahmad wal bayhaqi waaw mu ne ahmad imam ahmad moo ko solo ak imam al bayhaqi rahmatullah alayhi imaam alxaafis nag mu ne waaye lakin lahu shahid am na lu koy euh, mel ni lu koy euh, témoin mu ne axrajahu Tabaraani fi musnad ash-Shaamiyyiin imaam al-Tabaraani moo ko soloo ci musnad ash-Shaamiyyiin min tariiqi Sa'iid ibn Bishr an Qataada mu jëla ko ci yoonu Sa'iid ibn Bishr mu jëla ko ci Qataada an Jaabir ibn Zayd an Ibn Abbaas mu jëla ko Jaabir ibn Zayd mu jëla ko ci Ibn Abbaas mu ne waaye ah wa Sa'iid muy Sa'iid ibn Bishr muxtalafun fii dañu wute ci moom mu ne wa axrajahu solo na ko Abu Shaykh al-imaam Abu Shaykh wal Bayhaqi ak al-imaam al-Bayhaqi min wajhin aaxar ci beneen wàll an Ibn Abbaas jëloon ci Ibn Abbaas mu ne wa axrajahu radiyallahu anhumaa mu ne wa axrajahu al-Bayhaqi aydan min hadiisi Abi Ayyuub mu ne imaam Abu uh, al-Bayhaqi solo na ko ci hadiis Seydina Abu Ayyuub waaye yii nii yëpp dara da cee wérul voilà lii nii problème bi yëpp c'est ça mooy hadiis yii nii wéruñu yim fi wax ni yépp daal diwul wér kon nag manoo cee tegtaloo ke ni affaire bi loolu euh, day nekk loo xamante ne ni mooy euh, day day dëgëral seen wax ji léegi nag kon yow euh, ah évacuer nga waxu waxu waxu waxu kii bi de imam nu Qudaama ak ñi boo ànd ak moom ci Shafi'i yi gaaw Euh, léegi waa mu des nag eh, ñeneen ñi nag léegi wax ji des entre baynal jumhur min al xanafiyati wal malikiyati ak lenn ci shafi'iyya yi ak riwaay biñ jël imam ahmad ñu ne sunna la ñooñu ñëpp ne sunna la ak shafi'iyya yeeg li fiiw ci riwaay buñ jël imam ahmad te mooy ah, yi tamit ñoom ñu ne loolu farata la ci góor ak jigéen waa léegi loolu moom yéen ñi ne farata la ci góor sunna ci jigéen mooy imaam nu Qudaama bon eh, amaana waxam kon hadith eh, bi muy tegtaloo mooy loolu daal di wulwéer léegi jan jàpp waaye léegi nag mu def gaa yi na na no no nu ngeen leen di def ñii nii nu ngeen leen di def ñu ne eh, mooy nag ngeen leen départager kan moo gën a dëgër la wax ñu ne gis nañ seeni dalil ci gàttal surtout waa jumhur ci gàttal waaye insha allahu taala Euh, euh, ñun dañu jàpp ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër mooy waxu ñi nga xam ne ñooy xanafiye yi maalikee yi ak mbooloo ci shafi'i yi ak riwaaya yi nga xamante ne moom lañ jële ci al imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal que ne loolu sunna la ci ñëpp dara la nekkul farata ci kenn waaw nekkul farata mooy xarafal nekkul farata eh, eh, tey ngeen am problème <laughs> yow xanaa déggoo gaa yi fi wax sunu maam Ibrahima mii nga xamante ne alayhi salaatu salaam borom bi dañu ko royloo lee hawla te mu def ko ak âge ba mu ko defee mettit googu dugal mettit ci ma ne waaw loolu yëpp dégg nañ ko waaw waaw loolu euh, euh, lépp dégg nañu ko waaw waaye wax ji mooy est-ce que euh, comme que wax nañ rek loolu day tekki ne ñun amuñu luñ ci way waaw ñoom léegi ñii ne ñi nga xam ne dañoo wax lii te te ñi wax lii bokk ci ñi bokk nañ ñi gën a mooy imaam sëriñu imaam Ash-Shafi'i bi imaam An-Nawawi bi Abu Shama moom moom day dëgëral waxu ñi nga xamante ne mooy eh, Hanafiya yeeg Maliki yeeg mbooloo ci seen mbokk yi Shafi'i yeeg riwaay biñ ñu jëlee al imaam Ahmad waaw eh, ñoom ñu tontu ne lii nii. Euh, loolu tekkiwul loolu waaw dëgg la dañoo toppaloo Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam loolu ne ne yonent bi alayhi euh, yow comme niñ ko waxee léegi ñoom bi ñuy indi seeni dalil summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima haniifa alhamdulillah léegi dëgg la waaye est que bu ñu borom bi ne wattabi'uhu la'allakum tahtadun est ce que borom bi waxuñu ci xaqu suñu yonent ñun sallallahu alayhi wa sallam ne topp leen ko bu ngeen koy def di del di gindeeku al imam al hafiz rahimahullah mu ne gaa yooyu daal di tontu ne ah waa jumhur te waqad taqarrara te sax na fil usuli anna af'alahu bi mujarradiha la tadullu ala al wujub kër jëfu yonent bi alayhi salaam kese bu jëfee lu mu mën a jëf rek loolu tegtalawul ne farata la ci saasi waaw. waaw xam nga al amru amru wax lii du amru jëf jëf la Seydina Ibrahim dafa fara dafa xarafal dëgg la suñu waroon ne yonent saa salaam wax yu nañ la ginnaaw gi nga topp yoonu Seydina Ibrahim mais yoonam est ce que loolu loolu eh, eh, eh, benn dëkkal ne la ñun yonent waay saa salaam suñu borom nee na wattabi'uhu topp leen ko la'allakum tahtadun bu ko defee ngeen gindeeku al imaam al ne te sax na ci usul que ne jëfu yonent waay saa salaam nga xam ne mooy ro dëj dëpp gi moom royukaay bi mag te moom lañ ñu royloo moom jëfam kese lool teg tawul ne farata la kon nag nan ngeen mën a waxe que par exemple moom Seyna Ibrahim des na lee kon dañ ko royloo loolu day tekk ne euh, euh, loolu dañ ko war a est ce que moom sax Seyna Ibrahim ci boppam est lépp lu mu defoon comme ci yonent bi saa salaam lépp lu mu defoon farata la loolu moom ñépp a d'accord yépp du lépp lu defoon rek farata la waa léegi dans ce cas kon nan ngeen mën a waxe ne dañ ne ñu topp ko xam nga ne topp googu c'est surtout ci tawhid gi nga xam ne moom la doon woowee te waaye gis nga ne moo sharia ak suñu sharia bari na lu wute waaw ak suñu sharia li ci wutee bari te pourtant loolu dañu ñu nekk di topp moom Seydina Ibrahima alayhi salaam ci al-Hanafiya bi nga xam ne mooy kalimatu tawhid mi nga xam ne mooy abul anbiya waaw moom mi nga xam ne mooy baayu ñi nga xam ne ñooy yonent yàlla mu saa am ci yoon woow nga xam ne moom la boroom bi ne xaniifan voilà ci wàllu pas-pas ak aqida waaye nan la ñuy jaamoo yàlla yenn euh, euh, législation yi loolu comme ni ko ñëpp xame day soppeeku ci yonent ci yonent yoo xam ne ñoo ñëw indaale sharia ci bii ak beneen yenn yenn yi mu ñëw saxal ko yenn yi mu dal di koy foll yenn yi mu ëndi yeneen yi bees lan moo fi wane ne Seydina Ibrahima alayhi salaam sax lam defoon farata la woon ci moom ñu ne bon le fait que euh, âge boobu mu def lu metti dugal ci yaramam lu metti ah loolu mënoon la nekk lu dul loo xamante ne nii mooy euh, euh, farata kon nag affaire bi loolu la ñu ne la déet attention waaw loolu yéen da ngeen di gaaw ci ci ci ci ci ci conclure <laughs> da di gaaw ci conclure te loolu moom lañuy tontuwaale. ci le fait ngeen ne euh, euh, le fait que xarafal dagg boobu ñuy dagg loolu dugal la ab li nga xamante ne mooy mettit ci yaramu nit ki te loolu du euh, al imaam al Mawardi moom li mu wax daa daa gën a wax waaj ñoom Shafi'i yi rahmatullah xam nga lu mu dañ ko wax léegi imaam al Hafiz bi ko wax mu ne imaam al Mawardi nee na fil xitaani idxaalu alamin azimin ala nafs lii dañuy def un petit retour ñëwaat ci seen kii ngir mu gën a leer seen dalil yi après nag nga gis waa jumhuur niñ ciy tontoo ngir wan ne loolu wanewul ne farata la mu ne euh, ci xarafal dafa am dugal li nga xam ne mettit yoo xam ne gu metti la azim gu mag ci ci ci ci bakkanu nit ki ci nit ki te loolu laa yushra'u deesut ko daganal deesut ko yoonal illa fi ihda salaasi xisaal lu dul ci benn ci ñetti mbir yii moo koy waral li maslahatin loo xam ne daa am maslaha la ah ñoo xam ne bon diw wala yaramam il faut lii maslaham la voilà comme ki nga xamante ne nii eh, eh, dafa ñëw médecin bi war koo pikiir waaw xam nga pikiir dafa metti jël ak weñ daal di la koy jam ne la ko cuuj waaw xam nga loolu metti na. waaye dañ koo permettre parce que lii maslaha la mooy ngir mu dana euh, liñ koy pikiir mu man a xeex euh, euh, feebar bi nekk ci yaramam ba man globule blanc yi mën a dominer yeneen yi yi nga xamante ne nii ñooy ñooy wokku gi ba mu wér metti na waaye ah, ah dañ koy permettre loolu kenn du na eh eh médecin yi yéen di pikiir dafa xaraam parce que dugal mettit la ci loxo ci ci ci nit parce que maslaha mu nekkoon lu metti di ko dugal ci yaramu jàmbur loo xam ne metti gu màgg la loolu duñ ko permettre lu dul ci ñetti mbir li maslahatin loo xam ne maslaha la aw wala boog uquba wala loo xam ne am mbugal la waaw yaa def loo xam ne yàllaa ne ku def lii ñu nañ ko teg daan waaw ku nañ dagg loxoom ah dagg loxo xam nga metti la waaye parce que peine la bu yàlla teg aw wujub wala loo xam ne daa nekk farata waaw nit ki def ko yàlla ko teg waaw mu ne nag waqad intafal awwalan imaamul Mawardi mu ne te ñaari njëkk yi mooy maslaxa te ne xarafal dagg lool ñuy dagg maslaxa du maslaxa uquba du du du benn pen du benn eh, ab mbugal bu ñuy teg nit ki wala lu mu def déedéet loolu kon nag benn ci des mooy mu nekk loo xam ne farata la al imaam Abu Shama nag di sëriñ imaamul Nawawi bi nag nee waaye non mais al imaam al Mawardi nan la mën a waxee lii ndax lan. ndax fil xitaani iddatu masaalih mais la moo tax mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne xarafal piigal ak njong lool amul amul am amul benn amul kii amul ak ak ak ak ak ak maslaha mais waxuma la benn mais mais mais ay maslaha yu bari ay njariñ yu bari ci ne tamasiidi tahaara lu mel ni li nga xamante ne nii mooy yokkuk laab wan nadaafa ko ket waaw ndax kat li nga xamante mooy Euh, euh, li nga xamante ne mooy al al al qulfa min al mustaqdarat mooy inda mooy yi nga xam ne mooy ki nga xam ne jonguwul xarafalul loolu euh, daa bokk ci nga xam ne arab yi ci boppam ñoom dañ doon képp koo xamante ne nii dañoo gisoon ci ñoom defoo ko même ñu dem xare nii ñu dóor la ba sa awra ñu gañe la ba wala jekk la ba sa awra feeñ ñu gis ne yow aw yow sa awra daa yow yow yow xarafalu ngeen tribu boobu dañ koy xas ci loolu voilà xam nga imam kii <laughs> <laughs> al-Mughira euh, ibn Shu'ba radiyallahu anhu doon wax ne am na benn xare boo am dañ fa demoon léegi bon mooy mooy seen benn mbokk boo xamante ni ci waa Taif waaw <laughs> waaw boo xam ne bañ ko gisee benn saxaaba saay ba mu gisee waa ji xarafalul bañ ko kiiwee mu daal di kii ne eh, yéen nit ñi yëg leen ne waa in anna saqifan xurloo waa waa euh, euh, waa waa ndege du ñu euh, xarafal si naa Mughira nee na moom wax ko ci wax yow saa ji yow bàyyi la bokkoon te jullit la woon <laughs> kon. loolu mu ne wa kaana kon lil xitaani indahum qadr kon nekkoon na ci yi ak xarafal mais waaw ba fa ñu utal ko walima xaasa bihi wa aqarrahu islam ñu utaloon ko benn feet boo xamante ne nit ki bu paree ci xarafal bi jóoru bi muy ciy génne comme li nga xam ne mooy euh, ci réew wolof yeeg yooyu boo demee xarafal ak euh, réew euh, boo demee ci goxi Casamance yeeg ak fépp séeréer séeg fu ne ceelee wolof ak yëpp euh, nit ki bu xarafalee bés bi ñuy génn ci ci ci xarafal gi ñu def benn feet loolu arab dañ ko def loolu bu amuloon benn kii euh, dayo ci ñoom ak tamit maslaha amu koon dañu am kon loolu kon gis nga loolu moom tegul voilà tamit le fait que nga ne waaye beneen affaire nga ne ma non léegi euh, kon d'accord bon kon gis nañ léegi nag am na loo xam ne yow tontoo goo ci ma ne la ban nga ne mooy euh, euh, euh, li nga xam ne mooy dagg li ñuy dagg cër ci doomu aadama am luñ ciy dagg waa mais loolu loolu noonu di ko dagg te mu metti loolu du nekk loo xamante ne nii lu dul ne daa fekk ne loolu farata war a doon wala mu nekk pen comme l'imamul Mawardi wax léegi ñu ne la mais loolu lañ lay wax léegi bu dee sàcc bi daa am lu mu def waaw alors que fii nii du loolu mooy manoo def qiyaasu entre sàcc ku ku ñuy dagg loxoom ak kii kii dañ koy def ngir non seulement taxaara gi mu am ko mu amuk lap gina amuk set nga xam ne loolu nga xam ne buñ ko daggul woon man nay garder ay sobe waaye te ay microbe waaw ay microbe yoo xamante ne mën na kee loroo loolu noonu ñu dagg ko ngir maslaxam yooyu loolu daa nekk lu am solo léegi nga nekk beneen affaire euh, li nga xamante ne nii mooy euh, ki nga xam ne la euh, wax ji ñoom ñi bi ñu wax ne que ne mooy xool awra voilà yow ñëwal ci boobu waaw waaw ki ñuy xarafal dañuy xool awram te loolu nag dafa xaram kon bu ko sharia permettre loolu nekkul lu dul ne daa lam la tax mu permettre ko loolu farata la moo tax waaw tama ubbi ali darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xam dañ koo permettre parce que xat-xat moo tax dañ koy tënk ca la taxoon moo tax côté boobu kese lañ koy may moom médecin bi tubib bi mu daal di koy génne daal di koy dagg daal di ciy def pansement yeeg yooyu te tamit bu dee da koo war di faj tout le temps muy ñëw am ay séances yoo xam ne soit da koy fekk këram wala euh, euh, moom l'infirmier bi wala kooku wala xarafalkat bi muy ñëw loolu dañ ko koy permettre parce que loolu mais loolu dafa xaram du xool awraay jàmbur boo xam daganoo la léegi nag le fait que kon ñu permettre ko fii loolu day wane ne loolu waajib la <laughs> waaye loolu nag al imam Abu Shama tontu waa jumhur <laughs> min alxanafiya yeeg maalikee yeeg mbooloo ci saafiiya yi ak riwaay biñ ci imam ahmad ñu ne mais non non non loolu loolu loolu mënuñu koo wax waaw loolu mënuñu koo wax lu tax te imam alqaadi Iyaad waxoon na ko lu jiitu ne hé kashful awrati bi ngeen di wax naan loolu xaraam la xaraam la dëgg la ñun ñëpp ci mais charia permettre na ko ci loo xamante ne du farata mais ah, ah. <laughs> al imaam al qaadi Iyaad al al al qaadi Iyaad ne waaye ma ne kashfu al awrati mubaahun li maslahati al jismi wan nazar ilayha yubaahu lil mudaawaat wa laysa dhaalika waajiban ijmaa'an waaw wa idhaa jaaza fi al maslahati ad-dunyawiyya kaada fil maslahati diiniya awlaa <laughs> al imaam al qaadi al Maaliki ne moo waaye lii moom lii moom lii moom moom moom moom foogu ma ne léegi ma ne lii moom moom moom du dalil bu dëgër parce que lan ci boppam permettre na ñuy xool awraay ka nga xam ne mooy médecin bi wala yooyu ci wàllu médecine koo xam dafa feebar sariya permettre na bu demee fa nga xam ne fa la gaañ gaañ ba nekk wala fañ koy faj même bu dee ci awra ji la bokk ka koy faj man koo gis